bismillahi irrahmani irrahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri waxlul uqdatam min lisaani yafqahu qawli bokk ñu déglu asalaamu aleykum wa rahmatullahi su defem seen rajo ci seen jotaay bi muy tuddee riyaadu saalihiin ngeen koy am bés bu jot ci waxtu wi dellu si na ci kàttanu sunu borom tabaaraka wa taala di leen ko defal si ngeen ci ànd ak seen mbokk Alioune Sall ginnaaw ba ñu sant yàlla subhaanahu wa taala julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tey war a nekk suñ juróom-ñetteelu daje ci riyaadu saalihin daje bu mujj bi di juróom-ñaaral bi ñoo ngi doon taxaw ci ñaan gu am solo gu sallallahu alayhi wa di wax te abu said al xudri ak abu hurairata radiallahu anhuma indil ñu ko mu di koo xam ne dafa wax ci feebaram laa ilaha illa allah wallahu akbar laa ilaha illa allah waxdahu la sharika la laa ilaha illa allah lahu al mulk wa lahu al hamd laa ilaha illa allah wala hawla wala quwata illa billah nee na ko wax lii ci sa feebar faatu ca feebar ba lam tatamhu naar du bokk ca ña sawar di lekk allahu akbar loolu mooy bind bi ñu ne woon démb bu ñu del see tey incha allah ci la nuy tàmbalee ñu ñëw beneen buntu bu am solo te mooy istihbaabu suaali ahlil maridi an an mooy sopp nañu ñi nga xam ne ñoo feebar wala ay mbokkam boo leen gisee nga ne waaw diw nu mu def waaw nu mu def mu ne ma ngay tane wala lam cay teg moom moo ko cay teg jëla nañ ci ibnu abbasin radiyallahu anhuma mu ne yonent ba sallallahu alayhi wasallam xaraja min indi rasulillahi fi waja'i dafa génn ci yonent bi ci feebar bi nga xam ne ca la yonent bi génne àdduna ne na bi Aliyu ne tëll ñu ne ko yaa abal xasan kayfa asbaxa rasulullah qaala asbaxa bi hamdillahi baari an bi hamdillahi baari an mi ngi tane kon ndekete laaj ku feebar nu mu def ci yuñ sopp la bokk yonent bi dafa dugg ci biir génn gaa yi ne ko nu mu def loolu li muy tekki mooy ñiy seeti ko feebar ñépp duñ duggandoo boo ñëwee ba hôpital wax ne fokk mu dugg xool malade bi loolu itam jëru ko léeg-léeg nga ñëw ay mbokkam ñoo lay wax day nelaw lu tax parce que xaala bi mu nekkee bëgguñ ñépp di ko gis ndax ñépp moomuñu seenu làmmiñ moo tax boo ñëwee bul bul buuxante pour gis ko buñ la bàyyee nag mën ngaa ñëw wala ñu la ñu ñu am yaakaar ci waxee ne la kaay nga defal ko ñaan nga ñëw bu ko defee na nga ko gisee boo génnee neel cel bul ko nett li waaye dugg ñii dugg ñii dugg ñëpp dugg am na ñoo xam ne wax dëgg yàlla bu ñu fa jógee daal tàmbalee nett li man de bàyyiwuma fa dara bu dee nogay lu lay wax ana diw ma nga seetoon mu ne ah yàlla day ca des wala bàyyiwuma fa dara de wala ku ma daboon ne ma faatu na du ma ko weddi yoo tax ñëpp waru ñu dugg moo tax ñii bi ñu ñëwee saaba yi ñëpp na ci biti àll yu daal di dugg en tant que frère daal di génn bi mu génnee nag gars yi daal di koy wër di ko laaj bulletin de santé am bulletin santé bulletin de santé <laughs> ne ko kayfa asbaha rasulullah nuyunti bi fanaane mu ne asbaha bi hamdillahi bari an mi ngi tane mi ngi tane loolu lu jar jàng la moo tax diine lislaam lu civilisé la waaw bu ci xëccoo ñu ñëw ci bunt bi ci tegee muy bunt téeméer ak ñeent fukk ak juróom-ñaar koo xam ne kii euh, yaakaar jeex na ca nag luñ koy waxal waaw Aïcha nee dégg na yonent ba ba mu nekkee ca nokk yu mu ya nee na mi ngi geganu ci man mustanidun ilayya mi ngi geganu ci Aïcha ndeysaan nee mu dégg mu naan allahumma xfir lii warhamni wa alxiqni bir rafiqil a'la loolu la doon wax ndeysaan allahumma xfir lii warhamni wa alxiqni bir rafiqil mu ne yàlla maa ngi lay ñaan nga suturaal ma yàlla maa ngi lay ñaan nga yërëm ma te yéege ma bir rafiqil aala ci xarit yu kawe ya ba tey Aysa nee ndax xaala bi ca ña ko fekke la bokk mu ne bi yonent bi nekkee ci nokkeem yu mujj nee na benn a ngi ci wetam bu def ndox muy dugal loxo ba ca pat ba di ca sëlmu di sëlmu naan allahumma a'inni ala ghamaratil mawti yàlla maa ngi lay ñaan nga dimbali ma ci sukuraatu dee ndeysaan yàlla maa ngi lay ñaan nga dimbali ma ci sukuraatu dee beneen bunt bi istihbaab wasiyati ahlil maridi wa man yaxdumuhu bil ihsaani ilayhi wa ihtimaali sabri ala ma yashuqu min amrihi wa kasal wasiya mimman qaruba sababu mawtihi bi haddin aw qisaas wa naxwihima bunt bii day jàng lu am solo mooy ndénkaan nit sopp nañ ci moom bu tollee ci sukuraat wala fanam yi mujj mu joxe ay ndénkaan ay directive professeur jibi bi ñi nekkoon këram mu yoroon leen mu dénk njabootam ñu continuer seeni relation dénk njabootam ñu muñ su ëllëgee wala bu dee koo xam ne ki dañ koy àtte rey bala ñu koo rey mu joxe ay ndénkaan jële nañ ci imran ibn al-Husayn radiyallahu anhuma ne jenn jigéen ci na dafa ñëw ci yonente ba sallallahu alayhi wa sallam ndeke dañ koo ëmbal mu ne yonent bi sallallahu alayhi man de dañ maa ëmbal ma bëgg li yàlla wax ci man nga def ko ci man yonent bi daal di woo kilifaam maanaam woo papaam daal ne ko nanga nga ko toppatoo ba mu wasin su wasinee na nga ma ko indil baay yor xale bu jigéen ba ba mu machine mu daal di ñëw ci yonent bi ne ko ah, am na doom de yonent bi ne yóbbu leen ko ca àll ba walla boog ca jàkka ja ngeen wut ay buum takk ay yéreem ci yaramam ba du naaw mu daldi di joxe ndigal bañ ko yeewee bañ yeewee yére yi ca yaram ba xam ne dara du naaw yonent bi joxe ndigal ñu sadd ko ay xeer ñu di ko jam ay xeer ko jam ay xeer ba mu dee summa salla alayha yonent ba jullee ko allahu akbar seen yaram daw na yéen ñëpp seen yaram daw na yen ñëpp adduna nag tey lii la ñuy bañ dégg àdduna tey lii la bañ a dégg jàpp nit àtte ko rey moom la àdduna yi bañ a dégg fépp nag waaye foo ci xam ne peine boobu ñuy wax peine de mort teggi nañ ko ci réew ma te la fa ëpp di réew di nit yi jullit keroog lañuy noppee am jàmm ba baa ñu koy delloosi ndax penc mi pencum yàlla keroog la ñuy noppee am jàmm keroog la ñuy noppee am victoire keroog la ñuy noppee joxoñ fu jant ba di fenke ba baa ñuy dellu siwaat yonente ba day moom lii la defoon sallallahu alayhi wa sallam waaw ma ñëw ci beneen bunt muy jiwaasu qawlil marid ana waj'un aw shadidul waja' maanaam dagan na ci ko feebar mu ne man de damaa feebar wala hee feebar bi métti na loolu dara nekku ci wala su bopp di metti nga ne ayya sama bopp bi ak métti loolu tam dara nekku ci su fekkee ne e, teg nañ ko ci yoon te mooy jàmbat bu ëpp ga bañ caa nekk waaw jël nañ ci Abdullah ibn Mas'ud mu ne daxal daxaltu ala nabii wa huwa yu'aku fa sami'tuhu fa qultu innaka la tu'aku wa'kan shadidan qala ajal inni u'aku kama yu'aku rajulani minkum mu ne dafa ñëw ci yonent bi fekk ko muy binni ah yow da binni mu ne ko waaw damay binni ni ngeen di binnee lay binnee dafa am onk ak binni Fallou Cissé moom dina koy ràññele mu nga nit ki feebar di onk wala mu feebar di binni waaw binni mooy mel ni daal ko naan waaw ñu jële ci Abu Sa euh, ñu jële ci Sa'd ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu mu ne jaa'ani rajulun ya'uduni min waj'in ishtadda bi nee jenn waaye daa ñëw di ko di ko seet ci feebar boo xam ne feebar bu metti la mu ne ko balaxa bii maa gis nga li ma nga ma gisee mu ne waaw mu ne ko wa ana dhu maalin wala yarithuni illa ibnati mu ne ko te man boroom alal la te jenn doom ji jigéen dong laa bàyyi ab hadis li bu gudd waaye lii la ci imaam Nawawi jël ndax wane ne nit sañ naa wax ne damaa feebar balaxa bii maatara gis nga li ni nga ko gisee ñu jële ci alqasim ibnu muhammad mu ne qaalat aïsa radiyallahu anha waa ra'sa fa qaala nabi bal ana waa ra'sa nee na aïsa dafa am benn bis muy jàmbat boobu bi metti naan ay sama bopp bee a metti yonent bi ne ko ay man it de sama bopp bee ka métti kon feebar bu nit feebaree sañ naa wax ne man de naa nga ma may métti wala yaa ngi tane nga ne déedéet <laughs> la ma sama la ma sama yaay daan tere si bureau yaa ngi tane mën a ko déedéet mu ne ma diisu ko wax da nga naan axa kay <laughs> yaa ngi tane da nga wax waaw ah doy na waar de naa taniw ma de xanaa war naa mën wax taniw ma mu ne mukk taniw ma kenn du ko wax ngeen baal ma ci misaal moom mu ci njàngale mi <clears throat> baabu talxiin al muxtadir laa ilaha illa allah ñu ñëw ci bunt boo xam ne day jàngale dicté gu ñu war a dicté ku nekk ci sukuraat baatu laa ilaha illa allah maas ibnu jabal nee na yonent ba sallallahu alayhi wa sallam man kaan axiru kalaamihi laa ilaha illa allah daxalal janna koo xam ni ki kaddu gu mujj ci àdduna mooy laa ilaha illallah nga dugg aljanna ndax laa ilaha illallah mooy gàttanu nit bu juddoo ñu jox nopp ba ilimaan mu wax ca allahu akbar nodd ca li xam ca bu càmmoñ ba bu faatu buy faatu nag mujj wax laa ilaha illallah rek daxalal janna da dugg aljanna man kaana axiru kalaamihi laa ilaha illallah daxalal janna moo tax bu nit nekkee ci sukuraat nit ñi xool ko xam ne mu ngi soppeeku yonente ba daal ñuy digtal mu ne laqinu mawtaakum laa ilaha illallah waaw fit leen fit leen seen néew yi laa ilaha illallah maanaam digte leen leen laa ilaha illallah day am ku nekk ci néeg bi rek di jubbanti ay tànkam ak loxoom ak di ko jàppale ba noppi nag naan laa ilaha illallah su ko waxee rek ñëpp ne cell su ko waxee rek ñëpp na cal ndeysaan yàlla bu nu ca tollee yàlla nañ ko wax waaye yàlla na yéex yàlla na yéex buñ ca tollee yàlla nañ ko wax waaye ni ma koy waxee ci waxtaan yi rek ku bëgg boo ca tollee wax ko dee ko dëkkee wax de waaw mel ni pencum laa yéen rek loo wax rek ñu ne laa ilaha la baax na de baax na de nga xam ne ña ca waañ waa ngay wax laa ilaha la ña ca tool yaa ngi koy wax ñay ñay ñay napp ña ngi koy wax laa ilaha illallah baax na de waaye toppandoo woyu jàmbur yi woy wu jóg nga mokkal ko booy sukuraat boo koy way doo ko tey waaw nekk la woon naa leen ko doon ka doon sukuraat di way woyu woyu benn musicien ci dëkk bi bëgguma wax kii ba tabarkalla waaye daal woyu benn waykat la doon way ci dëkk bi ba muy sukuraat am na koo xam ne dafa miinoon garan place lool garam place dafa retraité fu mu añee dem fu mu ndékkee dem léeg-léeg day reer dem ba minuit mu ñëw keroog ba muy sukuraat ma nga naan ma nga naan ca dem yi ba puusal pion bi yow dàq naa la ah yow cuune nga waaye may ko loolu doon wax ba dee loolu doon wax ba dee <coughs> baax na mu ñëw ci beneen buntu mooy koo xam ne kii dafa faatu bu ñuy gëmmal bët ya lu ñuy wax waaw lu ñuy gëmmal bët ya ummu salamata radiyallahu anha nee na daxala rasulullahi sallallahu alayhi ala abi salama maanaam jëkkëram wa qad shaqqa fa axmadahu mu fekk bët ya bët yi xool te te gëmmut maanaam faatu na mu ngi xool bët yi yonent bi daal di wax benn xutba inna ruuxa ida qubida tabiahu lbasar mun leen ruux buñ ko jëlee kis ba daf koy topp waaw rek fa dajja naas min ahlihi nit ñi daal di yuuxaloo ndeysaan daal di jooy waa kër gi daal di jooy yonente ba ne leen laa tad'u ala anfusikum illa bi xayr bu leen bu leen ñaanal seen bopp lu dul lu baax fa inna al malaayika yu amminuuna ala ma taquluun lu ngeen fi wax rek malaaka yi ne amin lu ngeen fi wax rek malaaka yi daañu wax amin kër gën a cel yunute bi daan ne allahumma ixfir li abi salama warfa darajatahu fi lmahdiyiina waxluf u fi aqabi fi lxaabirin waxfir lana wa lahu ya rabbal alamin fafsax lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fii allahu akbar kera bi mu gëmmalee bët yi ba noppi loolu la ca ñaan gu rëy googu bind leen ko te mokkal ko rawatina ñi nekk ci hôpitaux yi tey doggali allahumma ighfir li abi salama kon foofu ngay tudde turu faatu warfa darajata fil mahdiyin warfa darajatahu fil mahdiyin waxluf fi aqabihi fil ghabirin waxfir lana wa lahu ya rabbal alamin wafsax lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fii rawahu muslim mu ne bu ko doon tekk ci wolof yàlla yàlla nga suturaal abu salamati mi faatu yàlla yàlla nga yëkk ci darajaam ci biir ña nga jubaloon ci lislaam yàlla na nga ko wóotu mu ne ko yàlla yàlla na nga ko wuutu ci ñi des ginnaawam yàlla na nga nu sutural suturaal ko yaa rabbal alamin yàlla na nga yaatal xabroom te leeral ko loolu la ko yonent ba ñaanal sallallahu alayhi wa ñu ñëw ci ku ñu tàgge nit walla ku faatule lu muy wax ummu salamata radiyallahu anha nee na isaa xadarat isaa xadartumul marid awil mayit su ngeen fekkee ku feebar mbaa ngeen fekkee ku faatu na ñëppi wax lu baax na ñëppi wax lu baax fa inna al malaikata yu'minuuna ala ma taquluun ndax malaaka yi ñoom amin rek lañ fay nekke amin amin rek lañ fay nekk umu salamata mu nekk kera ba nga xam ne abu salamata faatu na yonent ba ñëw fa daf ne leen inna salam inna aba salamata qad maata daal ne daal ne abu salamata da nga naan allahumma lii wa lahu wa aqibni minhu uquba xasana umu salamata ne ko fa aqib fa aqabani llahu man huwa xayrun minhu muhammadan mu ne ko da ngay wax ne yàlla maa ngi lay ñaan nga suturaal ma te wuutalal ma wuutalal ma sama jëkkër ji maanaam wuutal ma jeneen jëkkër nee moo tax ba mu ñaan ne ñaan nga yàlla wutal ko jeneen jëkkër ju gën jëkkëram ja te moo di muhammad sallallahu alayhi wa sallam est-ce que ndeysaan jële ci moom ba tey mu ne dégg na yonent ba mu naan amul benn jaam boo xam ne musiba def ko dal ci musiba yi musiba rek moo xam réer lépp xaalis moo xam feebar moo xam këpp moo xam accident moo xam ñu ni ko diw faatura mu ne inna lillahi wa inna ilayhi raji'un allahumma ajirni fi musibati waxluf lii xayran minha ku wax lii rek nee na yàlla dana ko wóotalal lu gën lam ñàkk inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ñun nag balañ ko wax mooy dañoo faatule ndeke boo réer la woon ab million nga ne inna lillahi wa inna ilayhi rajiun allahumma ajirni fi musibati waxluf li xayran minha mën naa am yàlla jox la beneen million wala yeneen illa ajirahu llahu taala fi musibati moo tax ummu salamata nee na ba abu salamata faatoo ca la jànge ñaan gi yonente ba sallallahu alayhi denc ko mu ne ah kon de lam ñàkkoon lim ama ko gën ndax jëkkër yépp sallallahu alayhi wasallam ci gën <laughs> waaw jëkkër yépp day moo ci gën salla alayka allahu ya alamal huda ñu ñëw ci jooy <clears throat> jooy ku faatu ci lu dul jabbutu mbaa yuuxu bu dee yuuxu fa xaraam deele di yuuxu loolu moom dafa xaram waaw bu nu demee ca bu téere bi jeex ñu dem ci yi kitaabu nax yi maanaam yañu tere danañ ko ci gis insha allah euh, amal bukaaw bu dee jooy dégg ngeen addise naan innal mayita yu'azzabu bi bukaayi ahlihi ab néew danañ ko duma ci jooy yi ko ay ay ay ay mbokkam di jooy jooy yi ko ay mbokkam di jooy mooy lan xeeti jooy nii dénkaane pour ñu jooy la wala yaroo sa njaboot ba ñuy jooy la yenn xeeti jooy yi loolu mën na laa indil ay duma waaw tabarkal am na ñoo xam ne njar nañ seen njaboot ba bu ñu génnee àdduna danañ tal leneen lu dul nekk fa di yuuxu woy ñàkk nañ woy fu nu jëm woy fu nuy jëleeti woy fu koy ameeti woy ku nuy joxati nangam rekk di jabatu ndeysaan loolu ëpp naa def loolu ëpp naa def loolu la ñuy lañuy ñuy tere bu dee jooy nag génne rongañ fomp say rongañ ak ñooyu àgg suuf jóg yooyu kenn du ko tere waaye yuuxu mukk nu ñëw ci jooy yooyu Abdullahi ibnu Amar yàlla na yàlla bég ci moom moog baayam mu ne yonente ba daa seeti woon Sa'd ibn Ubaada ba mu feebaree ànd ak Abdurrahman ibn Awf ànd ak Sa'd ibn Abi Waqaas ànd ak Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhum délégation bu rëy bi defoon ba muy seeti Sa'd ibn Ubaada allahu akbar délégation bu rëy yonente bee ko jiite ànd ak Abdurrahman ibn Awf akbar Sa'd ibn Abi Waqaas ak Abdullah ibn Mas'ud bi ñu agsee fa bàkkaa rasulullahi sallallahu alayhi wasallam yonente ba daal di jooy ndeysaan fa lamma ra al qawmu bukaa rasulullahi bakaw ba yun bi bi bi nit ñi gisee yonente bi jooy ñoomit ñu jooy waaw fa qaala ala tasma'un xanaa déggu leen inna allaha la yu'azzibu bi dam'il ayni wala bi husnil qalbi walakin yu'azzibu bi hadha aw yarhamu daal di joxoñ làmmiñ ba mu ne dégg ngeen xanaa déggu leen yàlla du mbugal nit ci rongoñ du mbugal nit ci naqaru xol wala njàqare xol waaye ci lii lay mbugale ci lay yërëme daal di joxoñ làmmiñ ba daal di joxoñ làmmiñ ba sallallahu alayhi wa sallam kon jooya du wàññiwul dara euh, naqaru xol wàññiwul dara waaye di jooy di jabbatu nag foofu la coow la nekk lam ñu daal bu mu jóg bu wax dara jële ci Usaama ibnu Zayd radiyallahu anhuma mu ne rufi'a ilayhi ibnu ibnatihi wa huwa fil mawti fa fadat ayna rasulillahi dañ koo yëkkatiloon loon doomi doomam ju jigéen ja maanaam sët ba dañu jox yonent bi ab sëtam biñ ko joxee sëtam ndeysaan xale si nekk ci sukuraat te xam ngeen sukuraatu xale dafa ñàng te yërëmtalu waaw yonent bi daal di jooy allahu akbar ak bëriwoon yërmande salla alayka allahu ya alamal huda mu daal di jooy saadu ne ko ma haza ya rasulullah waaw lu xew nag maanaam jooy yonent bi dafa jaaxal saadu mu ne ko lu xew ndeysaan yonent bi ne ko hazihi rahmatun jaalaha allahu taala fi xulubi ibaadihi mu ne ko li yërmande la joo xam ne yàllaa ko def ci xolu jaamam bi buñ gisee lu kii rek daal di jooy defe naa ña dëkkoon ak Serigne Saliou nañ lu mel noonu nga xam ne danaan fekk xar mu damm rek mu mu jooy ca ndeysaan wala nag wu damm Serigne Saliou rahmatullahi alayhi wa radi anhu mu ne wa innama yarhamu llahu man min ibadihi ruhama yàlla ñi mu yërëm ci jaamam yi moo ñi yërëme ñu jële ci anas mu ne yonent bi dafa dugg ca doomam ja ibrahima radiyallahu anhu fekk mu ne ci sukuraat nee na bi di jooy abdurrahman ibn awf ne ko wa anta ya rasulullah da ngay jooy mu ne ko ya ibn awf innaha rahma li yërmande la daal di ko ci wax ne ko yërmande la daal di koy innal ayna tadma'u wal qalba yahzan wala naqulu illa ma yurdi rabbana wa inna li firaqika ya ibrahim la mahzunun ni san boobu ma ngay ñàkk doomam ju góor ca tabaski ga mu ne leen bët yi dee ngi rongoñ xol bi jàq na waaye duñ fa wax lu dul lu bégloo yàlla waaye ibrahima day sa dem gii day tabarkalla neexul ci sunu xol mbokk yi teg leen seen baaram foofu joxante dox daje ëllëg insha allah subhanahu wa taala ci waxtu bi yàlla na yàlla defar seeni mbir defar sunuy bir ci def sunuy poos dara ngeen am da doon coxtaani moo de seen mbokk Alioune Sall in uridu illa al islaha mastata'tu wa ma tawfiqi illa billah wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu